ba kekk ba taw ba def ay kàmb doon ay barastiku foo teg sa tànk nga xawee ko daanu seetal ni yàlla defe saleñ ba wàcce na taw mu dëgër kekk ga wàccee na taw muy tarxiis boo jógee rek daanu lii lépp yàlla mooy na ko sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muhammad ne na ngeen taxaw ngeen def sàppe bu leen sànni seen fett yi mukk fii ak songuñu leen borom xeej yi nañu jiitu borom jaas yi tegu ci bu borom xeej yi toqee nañu dellu gannaaw borom jaas yi ñëw borom gobor yi soog a ñëw fett yi nañu nekk ci kaw bu ñu buggee ëpp doole ngeen fett leen ñoom ñu fett dañuy delluwaat sallallahu alayhi wa sallam keroog mooy chef d'état-major général bi moom kenn moo diriger armée bi keroog moo tax alxaji malik radiyallahu anhu naan fa bi xaylihi wa bi xayrihi jalabal wara yonent yàlla muhammad boo demee ci jàkka ja mooy élimaan ba boo demee ci tool ba mooy njaatige ba boo demee ci toolu xare ba mooy général bi boo demee ci daara mooy jàngale ana kan moo motal lii lépp ku dul moom sallallahu alayhi wasallam boo demee ci jàkka ja mooy elimaan ba boo demee ci daara mooy jàngale boo demee ci tool ba mooy njaatige ba boo demee ci xare ba mooy général bi jiitu sallallahu alayhi wasallam nii la yonte yàlla muhammad wéyee mu taxawal sahaaba yi daal di leen ñaanal mu dugg ci biir mbaar bañ ko defal moo ne mu daal di téen xool asamaan mu ne allahumma in tuhlik hadhihi al usaba min ahli al iman al yawma fala tu'badu fil ardi abadan yow yàlla mbooloo mu tuuti mii ñii rek ñoo la gëm ci kaw suuf si yow yàlla boo seetaanee ñii ba ñu alku fii kenn dootu la jaamu ci kaw suuf si népp dañ ngay bokkaale mu teen asamaan si yaa xayu yaa qayyum yaa xayu yaa qayyum bekkaalaam dafa mujj a Abubakar na ko doy na wallahi yàlla dégg na sa kàddu gi ci la Seydina Muhammad génne daal di tibb ci suuf si sa yuhzamul jamu wa yuwalluna dubar sa yuhzamul jamu wàllu na al adbar daal di ko sànni kéeféeri suusal dugg seen bët ba ñuy toxoñu li xew ci la xew eh, ba ñu taxawee ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñetti taxaw junni nit taxaw jàkkaarloo seetal nañu ëppante ñetti téeméer taxaw nii jox na gannaaw ñetti téeméer taxaw na jox màkka gannaaw ñu jàkkaarloo ñett fas jàkkaarloo téeméeri fas juróom-ñaar fukki gëléem jàkkaarloo juróom-ñaar téeméeri gëléem am ñett ponkal yu génn ci waa makka te mooy kéeféer yi muy Utbat bun Rabia ak Shaybat bun Rabia ak Walid bun Shayba daa di génn ne génn leen ngeen ñëw tey daañu leen nandal lu wex te daañ leen duma dàqe leen ku taxaw ñu rey ko ku taxawul danañ la dàq ba nga daw dugg sa biir néegu jabar làqatu ci gannaaw am ay waxambaane yu jóg ci lansaar ne nag fii ka yaa rasulullah yonent bàyyil ñu ñu dem ñu ne déedéet soxlaw ñu waa lansaar suñuy mbokk di quraish ni ñun lañu soxla yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu woo ay mbokkam daal ne Hamza jógal ak sama baay bokk benn baay abu taalib abdul muttalib mi la jur abdul muttalib ba moo jur abdullahi sama deret mooy sa deret sa deret mooy sama deret hamzatu jógal hamza daal di jóg jàmbaar bi yal yàlla fay hamza mu daal gees na seydna ali aliyu jógal aliyu jóg mu ne ko sama baay di abdullahi ak sa baay di abdul muttalib ak sa baay di abu taalib suñu ñaari baay ñoo bokk ndeeg baay abdul muttalib moo leen jur sama deret mooy sa deret sa deret mooy sama deret jogal imam ali sayidna ali daal di jóg mu gestu ne ubaydatu bun haris sa baay moo doon sama taawu maam kon sa deret mooy sama deret sama deret mooy sa deret jógal nga wutuma ci mbooloo ci la hamzatu joge bun abdul mutallib di bàyyi taxu sayidna muhammad daal di jóg sayidna ali karamallah wajahu bun abi talib daal di jóg ubaydatu bun haris daal di jóg kéeféer yi di waa Makka utbatu bun shayba daal di jóg utbatu bun rabia daal jóg shaybatu bun rabia daal di jóg doomam tamit te mooy walid bun shayba daal di jóg ñuy daagu di ñëw hamzatu daal di dajeek shaybatu daal di bi bakkan bi daal di wuyu jahannam sayidna aliyu daal di dajeek alwalid bun shayba ñuy windeel seen jaas yi ñoom ñaar jëpp xale lañu ñu ngi yéeg ñu ngi wàcc ñu ngi dem ñu ngi dikk bépp ndëgg a wuree rek ñu gis Seydina Ali mi ngi taxaw ci dënn Walid naan allah akbar wal quwwatu lil islam ubaydatu bun xaaris moom mag la woon mu dajeeg ba ñuy foroo seen jaas yi kenn ku nekk di dóor ba kenn ku nekk gaañ moroomam Hamza ak Aliou daal di daw jekkale utbatu bun rabia daal di jël seen mbokk ma te mooy ubaydatu bun xaaris daal di ko jël àndil ko seydina muhammad ci tuuti rek bakkanam daal di dagg mu daal di yeewoo ji ci aljana yi gën a kawe yàlla na doon suñu njaatiga yaa rabbi ci nii la ñu wéyee yonent yàlla muhammad nekk ci solom soosale jékki-jékki ñu dégg asamaan si di yëngu ndek seydina jibril alayhi salaam yàlla mi ngi ko yebal ne ko demal nga defal xayru xalqillaahi demal nga baril mbooloo lislaam Seydina Abubakar Seydina Jibril keroog la ñëw ànd ak junni malayka Mikaayil ànd ak junni malayka Azrafil ànd ak junni malayka Azrail ànd ak junni malayka malayka yi dikku ñoon ngir xeex ngir benn malayka xajul ci réew ci ndigalu yàlla waaye dañoo ñoon ngir bëril mbooloo julli di malayka yi ñu ngi def kaala yu jaune sànni mbicc bi gannaaw malayka yi kaala yu weex sànni mbicc bi ci ginnaaw ci la ñu tàmbalee Seydina naa bi nee na keroo dama jaaxle danaa xacc sama jaasi ba bëgg a dóor nit rek ma gis baatam dagg ma xam ne lii du sama rey waaye rey la kero yàlla mu ngi leen jiitu naan fadir bu fawq la anaaqi wadir bu minhum kulla banaanin malayka xamul nu muy reyee yàlla na dóor leen ci ndodd yi dóor leen seen jokkuwaay yax yi keroo nii la ñu wee nii la ñu wee ba ñu téye ci yéeféer yi juróom-ñaar fukki nit daal di rey ci ñoom juróom-ñaar fukki nit julli di nag fukki nit ak ñeent dong ñoo nekk ay shahid daal di yeewoo ji aljana juróom benn ci lansaar juróom ñetti ci muhajirin seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci bés bii di fukki fan ak juróom ñaar ci bés bii di aljuma ci bés bii di weeri koor ci la ko yàlla mayoon ndam bi ñett téeméeri nit ak fukk ak ñett daal dàq junni nit téye ci ñoom juróom ñaar fukk rey ci ñoom juróom ñaar fukk ñett fas dàq téeméeri fas juróom-ñaar fukki gëléem dàq juróom-ñaar téeméeru gëléem te ñii dañoo wooroon ñele dañoo lekk dañoo naan nekkuñ ci koor ngir duñu ay jullit waaye pas-pas ngëm dogu jom moo may ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam loola la ba loolu amee Seydina Muhammad daa di woo ko ñu tuddee Abdullah ibn Rawaha daa di woo Zayd ibn Harisata ne ko demal Medina nga bëggal leen na yàlla may na ma ndam maa ngi dikk ci la waree di daw di daw di daw ba muy ñëw Medina mi ngi daje keneen muy tàgg si Seydina Muhammad ne ko sa doom di Ruqiyatu faatu na inna ma'al usri bànneex ak naqar naqar yow gañe nga yaa ngi bëggal sa waa dëkk nga daje ku lay tàgg si sa doom bi njëkk a faatu ci jigéen ñi Ruqiyatu faatu na Seydina Usman daal di ñëw ci Seydina Muhammad ne ko ah yonent bi mu ne ko waaw mu ne ko Ruqayya génn na àddina mu ne ko bu ma tëddoon ak moom bàmmeel ñu suul ma dañu ne dama xaru te jullit du xaru waaye de bëgguma roqitu daal di wéet ci biir bàmmeelam mu ne demal nga jàngal ko yasin ba yowmal qiyaamati araf bu nekk dafay doon jëmmu nit di ko wéttali kon lii moo tax ñuy jàng yaasin ci bàmmeel yi lii moo tax bu ñu ziyaarajee euh, jullit ñu jàngal ko yasin yaasin Seydina Muhammad nii la ko yàlla mayee ndam mu daal di ñëw Madina ba mu toogee ba guddi juróom-ñaar fukki yéeféer yi ñu jàppoon yeew leen mu dégg kuy onk ci biir mu tëb jóg ñu ne ko lan la mu ne baat bii di onk wallahi man xàmme naa baat bi ñu dem seet ndekk abbas la te abbas ak baay yonent bi ñoo bokk benn baay seetal deret mbokk daal di yëngu nit onk rek nga xàmmee baayam mbokk yi Seydina Muhammad bàyyi woon na xel ay mbokkam lool kon nañu bàyyi xel suñuy mbokk doomi aadama onk nga xam ya kan la ñu dem seeti fekk moom la ci lëndama guddi ah lii ku bàyyi woon xel ay mbokkam la kon bàyyi leen xel seeni mbokk bu leen foyee mbokk yonte mënatul toog mënatul taxaw ngir abbas mi ngi ci buum mi ngi onk mu toog tuuti déggatul mu onk mu ne bëggat génn ne mbaadu dafa dee ñu ne ko deewul de man maa oyofal buum bi mu ne ko oyofalal ñi ci des ñépp yal na yàlla oyofal sa teraangay àddina ba nga am lu bari àllaaxira yal na yàlla oyofal sa xisaab ba nga dugg aljana seetal te abbas kéeféer la woon abbas dafa rewoon ngànnaay di xeex ci yonent bi waaye ba mu nekk ci métit moom gisatul weddi gi mu weddi waaye dereti mbokk moo yëngu ci biir kon yàlla ne na maa ngi aj mbokk ci kaw arash ku ko jokk ma jokk la waaye ku ko dagg ma dagg la képp kuy dagg mbokk sa fan dana gàtt képp kuy dagg mbokk sa wërsëg dana gàtt képp kuy dagg mbokk sa mujj dina ñaaw ndax am na ku ñëw ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaanal ma yonent ne ko dinaa la ñaanal mu ne ko ñaanal ma mu ne la ñaanal ba ñetti yoon waa ji xaddi daal di jóg dem Abubakar Siddiq ñëw ci yonent bi ne yow ku la ne woon ñaanal ma da koy ñaanal waa lu waral li mu ne kii ñett fan moo ko dese mu dee ñett fan moo ko dese mu dee te bu ma ñaanee yàlla def te yàlla du tufli di maraat bugguma soppi dara ci nguurab yàlla bi ñu teg weer Abubakar gis ko daal di ñëw ci yonante bi ne ko yow yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waa ji deewul de mu ne ko gis naa ko mu ne yow la yàlla joxoñ ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yow doo wax sa coobere bakkan mukk lépp loo wax yàlla moo la ko wax loo yow woon nga ñett fan waa ji dee te waa ji deewul mu ne ko waa ba mu fi jógee dafa dégg ay mbokk yu dogoo dafa dégg ay xarit yu bàyyante dafa dégg ay dëkkaale yu seen diggante xejam mu dox seen diggante ba mu ratax yàlla fay ko benn bés bu nekk fukki fan dana dundaat fanweeri at mu soog a dee ku naroon a dee ci ñett fan nga dundaat fanweeri at lii koom la ñun ñëpp teg nañ suñu bët kon kuy jokk mbokk yàlla jokk la kuy dagg mbokk yàlla dagg la yàlla nañ ci yàlla musal yaa rab naa Muhammad sallallahu alayhi mu daal di woo sahaaba yi ne kéeféer yaa ngi ni lu ngeen xam ci ñoom fekk juróom-ñaar fukki yi deewoon Badar gasal leen bàmmeel yombul mu ne nañu teen bi nekk ci badar nañu leen sànni foofule juróom-ñaar fukki nit yi woon badar mu ne ñoom ñëpp nañ leen sànni ci biir teen ba juróom-ñaar fukki yëpp ci biir teen bi lañ leen sànni ba mu des kenn mooy umayata bun xalaf moo doon sang bilaal moo doon yeew bilaal ci naaj bi di teg xeer ci dëndam naan ko weddil muhammad ca màkka mu naan ko ahadun ahadun kooku ba ñuy dem dañoo fekk mu funki ci biir mbubbam bi bañ ko xàcceer mu commencé daggatoo ñu daal ko suul fa mu nekk moo tax ñu deewoon badar yépp ñu ngi leen sànni ci biir teen googu moo tax ba léegi julli di ñu ngi dem badar di seeti teen boobu nee nañ ba léegi boo tëddee ba xaaji guddi da dégg ay coow ci biir teen nga ñi yàlla dindi seen hijab ñu dégg ni leen yàlla di mbugale moo tax cheikh al islam alhaji ibrahima Niass radiyallahu anhu euh, mi tagg waa Badar di tagg seen teen googa la mi ngi naan maratu bi badrin bil xalibi tazakkuran li qaidina al a'la wa ahmadu nee na jaar naa ci teen ba ba may aji makka ngir fàttaleku suñu général bu mag te mooy Seydina Muhammad liqaaun bi badrin qad usaru bi zikrihi fa kullun minhum qatilun aw asirun muqayyadu kon bés bi bésu teraanga la bés bi bésu xéewal la amul kenn ci nitu yàlla yi ku taggul bésu badar tagg ñooñu la xeex nañu di xeex am benn waaye bu ñu tuddee amru bun muaz dañoo dagg loxo mu daanu loxo bi di lang ni yax bi dagg na caas bi dagg na der bi dagg na ndawal bi dagg na mu téye loxo baa ngi lang mu daw ñëw ci Seydina Muhammad ne ko Muhammad yàqu na mu ne ko la mu ne ko sama ndey jaa gaa ngi nii di lang te xale yi tuuti laa bàyyi kër ga kan moo leen di dundal yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daay téye loxo ba dóoraat ko loxo bi daal di fixé waat fa mu nekkoon sallallahu alayhi wa sallam ana kan mooy defati lii loxo bu dagg bay lang nga dóor ko loxo bi dellusiwaat ah li mu mun kenn munu ko fi mu yegg kenn yeggu fa li mu doon kenn doonu ko kenn la woon ci mbindab yàlla jeex na wa ma xalaqa rahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyidil mahmud wa huwa habibu moo wallahi moo tax alxaji malik nee na yàlla bindul kenn ngir boppam lépp lu mu bind muhammad a tax muhammad rek la bind ngir boppam wa awjada baaqil xalqi taazima hubbihi alayhi salaatul Muhammad a tax yàlla bind ko Muhammad rek la bind ngir boppam kon jàmmalab yàlla du dagg ci moom képp ku bëgg a yegg ci yàlla ci Muhammad ngay jaar ku yeggul ci yàlla ku jaaru ci Muhammad doo yegg ci yàlla turi yàlla boo jël boo ci amul ndigal doo yegg ci yàlla ba mu des salaatu ala nabi wa in turidan laylal naylal wusuli li xaaliqi alayka alal haadi salaata tusiibu kon am na ku ñuy tuddee ukaasa jaasam dafa dagg Seydina Muhammad jël ci benn bant ci mbaaram ba gësam ko mu doon jaasi ñu tuddee ko al awnu waa ji noonu la xeexe ba jaasi bi jeex ci loxoom kon mbokk yi lii yëpp xewoon na bisu Badar kéeféer yi juróom-ñaar fukki nit ñi juróom-ñaar fukki nit ñooñu le yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu ne saxaaba yi nu may def ñii abubakar ne ko say mbokk lañu boo leen bàyyee bàyyi nga say mbokk boo leen rey rey nga say mbokk kenn ku nekk na joxe dara ci alal nga bàyyi ko mu dem kenn ku nekk na joxe dara ci alal nga bàyyi ko mu dem Omar ne ko déedéet diw sama doom bàyyi la jox ma ko ma rey ko Aqil mbokk Aliou na ko rey Abbas mbokk Hamza la na ko rey kenn ku nekk na rey mbokkam ay yéeféer lañu baaxuñu bu ibn Rawaha ne déedéet dañ leen di dajale sotti leen matt taal leen yonent bi dugg ci néeg bi génn ne nañu def nii kenn ku nekk ku jàng ma jox la fukki xale nga jàngal leen ma goreel la ndax waa Madina jànguñu woon te waa Makka dañoo jàngoon mu ne ku ñu jox fukki xale nga jàngal leen ba ñu mun a bind ñu goreel la ku munul loolu nga joxe alal ñu bàyyi la ku mënul loolu ngay jaam ba keroog ngay am loo jotee sa bopp seetal lislaam nu mu joxe or njàng ku mun a jàngale ñu jox la fukki xale boo leen jàngalee ngay gor kon ñi naan diine lislaam dafay tardeel askan diina lislaam li mu njëkk a jox cër mooy jàng iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqal insaana min alaq iqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insaana ma lam ya'lam kon aaya bi njëkk wàcc mooy jàngal képp ku lay sóof ci njàng sa jàmm la bëgg sa mujj gu rafet la bëgg sa teraanga la bëgg mbokk yi kéeféer yi di ñëw ku jox ñii fukki junni la junni la ñuy joxe ñu bàyyi leen ñii ñaari junni ñu bàyyi leen ñii ñetti junni ñu bàyyi leen am ku ñu tuddee abul aas moo doon jëkkëru taawu Seydina Muhammad te mooy Zeynab moom tuubagul woon booba lislaam teregul sëy diggante jullit ak yéeféer ca seen ñaari ndey ñoo bokk ndey ak baay jigéen bi jur abul aas ak xadijatu ñoo bokk ndey ak baay di xaalatu bintu xuwaylid bañ ko téye mu ñëw ñu ngi ko jéng mu yónnee ci jabaram ne sa papa day téye na ma bu ma fayul rek dañ may téye may jaam zeynab daal di yebal caqaam ne nañ ko jotee jëkkëram courant nga sànni sa xaalis ñu ne la gor nga ñibbil Makka ba abul aas ñëwee mu jël caq boobu daal di ko sànni ba ko sëy naa Muhammad gise mu daal di dumóoyu caq bi ñu ne ko lu xew mu ne wallaay caq bi man xam naa ko caq bi yàgg nañ ko takk may gis taar bi ndeke caqay Xadijatu la woon te mooy aawaam ba doomam di sëy caq boobu la dindi yebee ko ko mu demee ko kër jëkkëram moom tam ba ñu téyee jëkkëram muy jaam caqa boobu la yebal ne nañ ko jotee jëkkëram yonte yàlla Muhammad ne lii de man mënu moo ko jël bu ngeen ko mënee jël jël leen ko sahaaba yëpp daal di yemoo ci benn kàddu ne nañ ko jéggal bañ ko jéggalee waa ji tamit xamul lan lay fayee Seydina Muhammad mu ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah nii la ñu jëlee jabaram daal di ko ko delloowaat mu nekk jullit te mooy goroy Seydina Muhammad eh, mbokk yi ñu seet Xadijatu dundatul waaye yonent yàlla Muhammad mi ngi fàttaleeku be ko ñëpp weddee xadijatu moo ko gëmoon be ko ñëpp di ŋàññ moo ko doon tagg be ko ñëpp xañee moo ko mayoon xadijatu faatu na ba def jamono waaye yonte yàlla Muhammad gis na takkaay bi daal di xàmme ne kii takkaayu xadijatu la ndax kii dina fàtte démb seetal tey àddina bi sa jabar bu faatoo fàtte nga ko yaa ngi seet keneen sa jëkkër bu faatoo fàtte nga ko yaa ngi seet keneen sa xarit bu faatoo fàtte nga ko yaa ngi seet ñeneen mbokk yi ndax lii ngor la mbokk yi ndax lii diina la seetal Seydina Muhammad jabaram ba mu faatoo lu yàgg waaye kër ba mu gisee takkaay ba xàmmee na ne ci takkaayu Xadijatu la ku fàttewul takkaayu soxnaam ndax dana fàtte jëmmu soxna sa déedéet yàlla na yàlla dimbalañ kon jotaay bi daanaka dañ koy aj si ngir tey aljuma la te da buñ paree dañuy firi alquran waaye li ma leen di yëgal ba yëgal leen seet leen àlluwa yi ñu jàng ci xeexu badar ñaar ñetti téeméeri fukk ak ñett bu mu nee dàq junni ñetti fas bu mu nee dàq téeméeri fas juróom-ñaar fukki gëléem bu mu nee dàq juróom-ñaar téeméeri gëléem ana lan moo waral lii ñii qualité la ñu andi ñii quantité la ñu andi ñun julli di ndax duñu delluwaat ci pas-pas boobu ñun julli di ndax duñu delluwaat ci jom yooyu ñun julli di ndax duñu delluwaat ci ngëm yooyu bu ñu tuutee ñele tuuti woon nañu tey julli di un milliard sept cent millions ci àddina bi lépp ñu ngi naan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah kat kéeféeri bu ñu yore ay char de combat yore ay kano yore ay bomb yore ay missile nañu yore baatu la ilaha illallah baatu laa ilaha illallah amul lu mu amul lu mu lu muy jàng ba du ko daaneel amul ñett fas dàq téeméeri fas juróom-ñaar fukki gëléem dàq juróom-ñaar téeméeri gëléem ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett dàq junni nit ana ummatu muhammad ci lii ana ummatu muhammad ci lii xiifi àddina bi yépp ci réew jullit la kenn xiifatul bul julliti kenn maratul bu dul julli di feebar yi bon yépp ci julli di la néegi ñax yi doo ko gis fenn bu dul ci réewu julli di xale yi toog ci suuf di jàng feebar di tëdd ci suuf di yalwaan ci réewu julli di rek la nekk léegi ana ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam ci waa badar ana njàmbaar googu kañ la ko yàlla di delloosi ana fit boobu kañ la ko yàlla di delloosi ana jom boobu ana nite góogale kam min fi atin qalilatin ghalabat fi atan bi idnillah wallahu ma asabirin mbooloo mu tuuti dàq mbooloo mu rëy lu tax pas-pas ngëm jom ànd yàlla muñ yàlla fekk leen ci seen biir mbuñ moom la inna allaha ma asabirin inna allaha ma asabirin ñoom ànduñu ak yàlla yem ca waaye yàlla moo wëlbati ko ànd ak ñoom ma asaabirin kon bés yi nañ ko delloo ci xelu julli di walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azilla keroog doole yemowul waaye pas-pas jox na ndam julli di bu pak dikkee julli di feetu ko ana badara bu pante ko dikkee julli di feetu ko ana badara ascension bu dikkee julli di feetu ko Noël bu dikkee premier janvier bu dikkee vingt quatre décembre trente trente et un décembre Toussaint lu dikk julli di àng tañax tañaxi ci biir ana ummatu Muhammad kañ la ñuy dellu ci kastu rajab kañ la ñuy dellu ci nisu saabaan kañ la ñuy dellu ci tamxarit ana kañ la ñuy dellu ci bésu badar ana kañ la ñuy dellu ci bésu leetul qadar xanaa duñu am kersa xanaa duñu delloo ci diina yàlla gi maam yu baax yi lañ fi bàyyoon xanaa duñu ko jebbilaat kilifa yi nañuy nangu ñu leen di waxal waaye bu ñuy màbbu diina sa yoon waaye bu ñu laale sa pàkk wala sa terrain àddina bi yëpp dégg ko te jubb bi nekk sa bopp ba ñu fonk la mooy lislaam moo la ko may lu ñu xotti ci diina gi baax na waaye bu ñu laale sa moomeel nga coow kilifa yi nañuy nangu ñu leen di waxal ku ñuy waxal te doon nangu doo génn ci giraawaali doo génn ci gàcce doo génn ci ñàkk liggéey liggéey gu rafet nañu delloo si ummatu muhammad sallallahu alayhi xale yi di def gens ci mbedd bi dañu leen toppatawul jigéen yi cagatu ci mbedd bi dañu leen toppatawul ñii sàcc dañu leen toppatawul ummatu muhammad li mu yore ci alal ak teraanga buñ ko delloon xeeti muhammad wallahi lépp daal di bokk maase yow yàlla xeeti Muhammad mi ngi nii sonn nañu o yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla yoon yàlla na leen tindu yàlla dimbaleel xeeti Muhammad yow yàlla delloowul jom ci xeeti Muhammad yow yàlla mayal xeeti Muhammad pas-pas bi nga xam ne moom la Muhammad doon dund moom la sahaaba yi doon dund ñu ngi siyaare bokk yépp leen di massawu coono di leen balu ak di leen jaajëfal di gis seen taxawaay di leen bàkk di leen kañ di rafetlu jotaay bi di leen mastaw coon bu leen seet jotaay bi ni mu toll bu leen seet quantité bi na di seet qualité bi mbooloo bari sellul mbooloo bari na déggul mbooloo bari na te la taxoon ñu dajale leen loolu nekkul foofu la nangeen bennoo na ngeen bëggante nangeen ngeen ormalante nangeen ngeen joxante cër sëriñ si yëpp nañu seen sëriñ nekk leen taalibe ba faw sant nañu daayira yëpp daayira bu nekk même bu leen kenn jëmmalee doy na muy daaratul ixlaas lil muxlisiin wal muxlisaat di nadratu naim di zanjabil xayaatul afida kawsar tasnim zamzam hmm? Hmm? man ba u saada daayira tawfiq daayiratu salaam alhamadun annasihatu lillah ku ma tuddul it ci làmmañ xol gi tudd la gis naa daayira sant naa leen gërëm naa leen lii ma leen bëgg a gëmloo mooy bu leen nangoo nekk ay yalwaankat déedéet yadul ulya xayrun min yadu sufla bu leen yalwaanal seen jàkka yi bu leen yalwaanal seen jumaay ummatu muhammad seen pas mooy seen alal seen pas mooy seen alal na ngeen sabablu rek yàlla def na ngeen dogg rek yàlla def liir mi ngi tëdd ci kaw lupp yaayam jullilul yàlla wooralul yàlla génnul azaka demul makk waaye saa su bëggee saa su xiifee yàlla wàcce meew mu nàmp liir a ngi tëdd ci kaw lupp yaayam julliwul woorul saraxewul defalul dara yàlla waaye saa su xiifee yàlla mooy ko meew te boo boo gaañee weenu yaay deret mooy génn waaye boo ko xàccee meew bu weex mooy génn kon yàlla mi may liir bu ko defalagul dara kon yow jullit gi boo ne allahu akbar salaamaaleykum yàlla may ma mu def loola la lépp dégg ngeen ko naan dañuy soppi xaalis foo billet lañu def jumaa ji te 92 millions dana ci dem te du dërëmu état du dërëmu réewu arab du tubaab du ONG amul benn borom alal bu ñu dem ci moom ne ko may ñu te yegg nañu ciy julli te woon nañ benn sooro bi ba ñu gisee pax bi ne dinaa jaay sama Mercedes bi dugal ci biir du fees mu ak Mercedes boobu mi ngi nii ci kër gi te beneen Seydina Muhammad andi na ko te jënduñ ko du yalwaan du alalu yalwaan du ñaan benn doomi aadama kon gëm leen baatu laa ilaha illallah lépp lu ngeen song dina daanu bu leen yalwaanal dig na yàlla gi toog leen ngeen xaar yàlla bu leen yàlla mayee nag jox leen ko bu leen joxee ganaar jox leen ko centre ngi nii seen kanam kenn moom ko bu dul jigéen ñi ëllëg ñu jàng seen diina jàng seen ñaw matériel am yépp dana teg fanweeri million du dërëmu kenn du phobie du ñengo du luxus du réewu arab du benn kilifa yi diina moo ci def dërëmam du nguur gi du dara baatu laa ilaha illallah dong kon wéeru leen ci yàlla bi li ma leen bëgg a gëmloo mooy nangeen ngeen ñàkk tedd ngeen liggéey ngeen jëriñ bu leen xaar ba diw andi bu leen xaar ba diw defal ma def leen tàmbali leen bu ngeen dee tey yeggul yàlla dina andi seen gannaaw ko ko yeggal li ñu sonnal tey mooy li wolof naan njëriñ nga fekkee njëriñ yépp nit mënu ko fekkee déedéet njëriñ nga fekkee nangeen ko dindi seen xel tàmbalil foo yem keneen yeggali seetal jumaay Tuubaa ji yal na yàlla fay leen Serigne Mouhamed Moustapha radiyallahu anhu moo ko tàmbali woon ndax yeggale na ko déedéet jàmbaaru fàkk tëdd bi ñëw di fadlullahi yeggale ko mu jeex 63 euh, mu jiite ko ba mu wàccee liggéey sëriñ Abdul Ahad radiyallahu anhu ñëw daal di koy yàkkali fees pàkk bi yépp def ko collecteur waaw borom jamono ba mu dikkee lan la def lépp def na ko karo amul peinture amul dara poussière du takk ndox du takk lii ndax maam borom Touba mënoon nañu lii yëpp koy fekkee ci zahir déedéet kon njëriñ nga fekkee génne loolu ci xel yi tàmbali leen yàlla dana yeggali li yàlla waxoon yoon ci yàlla Ibrahima ne ko wool ne kaay leen aj ci Makka mu ne sama baat du joti mu ne ko yow la woote war jottali man la war kon tàmbali leen du dispensaire bi dañoo noon du yegg dañuy ñuy teg xeer bi fekk na ñu sànni fa ay béjjën ay pettaaw ay téere ne ngir bu mu tàmbali cent onze millions téeméeri million ak lu teg ana kan mooy yëkkati loo xam ne sama dërëm mi ngi ci yéen ñu toog xanaa ko ci doxañ mbuusi tàngal wala nga ñëw liggéey ci ana kan moo ci def saaku ciment ana lu koy yóbbu du dara bu du baatu laa ilaha illallah li ma leen di gëmuloo mooy bu leen xaar nguur dimbale leen bu leen xaar réewu arab dimbale leen bu leen def ay carte di ko jaay bu leen def dara su cël leen xablul wusuul mooy course bi wallahi bu ngeen téye lépp lu ngeen bëgg dangeen ko dem waaye bu ngeen sànnee kurus bi ndaal bu ngeen dem du ngeen fekk ndox waañ bu ngeen ubbi du ngeen fekk lu ngeen lekk waaye bu ngeen téye kurus bi wallahi du ngeen mar ba yowmal qiyamati topp leen yàlla ngeen topp nitu yàlla yi bu Medina wootee wuyu leen njabooti cheikh al islam bu bu jaamal wootee wuyu leen Medina gunaas bu wootee wuyu leen Touba bu wootee wuyu leen laaj ni bu ñu wootee wuyu leen Tiwaawan noonu Cenaba noonu njaboot Cheikh Omar Fuuti mënu ko li mu jeex mboolem góor yàlla yi ku ku ne na ngeen ko wuy kii na ngeen bëgg ñëpp fonk ñëpp ku ngeen gis neel kii mooy kii raw kii mooy waaji kii mooy ku mun bu dul kii keneen amul kon da ngeen jubag nitu yàlla yëpp nitu yàlla yaramam tooke la boo ci tegee dara da am alko nitu yàlla boo ko xeexee sa mujj dana ñaaw da nga dellu ci ginnaaw da nga yées doo raw dootoo baax le na ngeen di nemmeeku sëriñ si mu ngi mel ni portable ak antenne nooy gën a jegeñee antenne nga am réseau noo gën a sóree antenne dootoo amati réseau nitu yàlla noo ko gën a jegee rek nga tëbb defaru noo ko gën a soree nga al boo ko naqaralee yàlla naqaral la boo ko fitnalee yàlla fitnal la allahuma inni asaluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta alxannaanu almannaanu badiu samawati wal ard يا ذا الجلال والكرام يا حي يا قيوم اللهم يسر ولا تؤسر اللهم سهل ولا تسقل اللهم لين ولا تشدد وافتح لنا جميع أبواب الخيرات وبيبان الأرزاق فتحا قريبا فتحا مبينا فتحا شريعا فتحا شاملا فتحا تجل في العزة والشرف والمجد والبهجة والبهبوه والبهاء وطول الأمر وسعة البدن وطول الأمر وسعة البدن وطول الأمر وسعة البدن والفرح والسرور ونيل المراد والمرام والمقصود والمقاصد وقضاء جميع الحوائج من الضروريات والكماليات اللهم إن كان رزقنا في السماء فانزله وإن كان في الأرض فاخرجه وإن كان في البحر فاطلعه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكسره وإن كان كثيرا فهينه وبارك لنا فيه وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب رزقا واسعا كبيرا شريعا شهيا لذيذا mubaarakan ya rabbal alamin ya wadudu ya wadudu ya wadudu ya zal arshil majid ya mubdu ya mu'id ya fa'alu lima yurid asaluka bi izzika allazi la yuramu wa bi mulkika allazi la yazulu wa bi nuuri wajhika allazi mala arkana arshika wa bi qudratika allati qaddarta bi ala jami xalqika wa bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an takfina sara zalimin ya mughizu aghizna ya mughizu aghizna ya mughizu aghizna ya mughizu aghizna ya mughizu aghizna ya mughizu aghizna ya mughizu aghizna اللهم إني أسألك بسر ذاتك وبذات السر هو أنت وأنت هو احتجبت بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم الله مما أتنا يا ربي الله اللهم احفظنا واحفظ جميع أمتعتنا واحفظنا واحفظ جميع أعدائنا اللهم احفظ طلابنا وأصدقائنا وأملائنا وجميع أولادنا وأزواجنا وأصدقائنا ya rabbal alamin allahumma lutfaka ya rabbi allahumma lutfaka ya rabbi allahumma lutfaka ya rabbi allahumma salli wa sallim tasliman ala xaadimi alhadrati qudsiyati ayni rahmani rabbaniyati amin asa ilahiyati arusil mamlakati samadaniyati bisaatil xullati taajil mahbubiyati alfatihil xaatim mawlana mo abil qasim wa ala alihi wa ashaabihi xaqa qadri midal azim wa ala alihi wa ashaabihi xaqa qadri midal azim wa ala alihi wa ashaabihi xaqa qadri midal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wasalaamun wasalaamun wasalaamun wasalaamun wasalaamun wasalaamun wasalaamun wasalaamun wasalaamun wasalaamun wasalaamun wasalaamun wasalaamun wasalaamun wasalaamun ala almursalina walhamdulilahi rabbil alamin allah akbar allah akbar allah akbar la ilaha illa allah muhammad rasulullah la ilaha illa allah la ilaha